loolu nag bari na àtte yoo xam ne yu waroon a dal ay nit moom yonent ma lay saar saam ci boppam mu ne duñ leen ko teg ndax loolu waaye loolu ak xam na loolu ak xam la loolu mënuñu mooy koo xamante ni nii nag yow danga wax yonent ma lay saar saam wala nga def lu tax ñu war laa faat ci waa sharia wax nañ la loolu mooy du ay nit ay toog def seenu groupuscule dem di faataate déedéet waaw man ra'a minkum munkaran wax nañ la lool fal yughayyiruhu bi yadihi lool mooy autorité yi ak ki nga xam ne moom man naa dindi mbir mi ak loxoom bu dee ne su foofu moom autorité moo fay autorité comme këram ak yooyu waaw waaye waxuñ la benn groupuscule bu ne jóg naan loi charia bi man dinaa ko tëral déedéet du loolu waaw yonent mi alayhi salaatu salaam keroog bi nga xam ne ci la Zul Xuwaysira at-Tamimi alayhi ma yastahiqu Hunayn ba mu waxee la muy wax naan ko man gis naa yow yaa ngi bi ngay séddale ci suba ba ba léegi maa ngi lay gis mu ne ko ajal analoo gis mu ne ko maara aytuka adal gisuma ne maandu nga ah walla billah keroog bi yonent mi alei satu salaam neree ba wax li wax seydna na ibn al-Khattab dane ko daani adribu unuqa hadha al munaafiq mu ma dóor doq naafiq bi am nañu ne seydna Xaalid ibn al-Walid ko xam ne yooyu nañ gis ne ci xadiis seydna Abu Sa'id al-Khudri bi ñu doon bu Seydina Ali bin Abi Taalib radiyallahu taala anhu yónnee ko alal ja fële ca Yaman moom alay sarsam ba Zul Xuwaysira tëbati di wax wax yu teggin ñàkk teggin foofu Seydina Xaalid ibnul Walid ah, abu suleyman radiallahu taala anhu dina wax yonent mi alei satu selaam bàyyil ma dóor doqam mu ne ko déedéet waaw bàyyil ma dur doqam mu ne ko déedéet euh, mu ne ko euh, foofu mu ne ko la'allahu euh, ki ki yuqiimu salaa amaana day taxawal julli amaana mu ngi julli ak amaana ki la ilaaha illallah yi mu ne ko waxe <laughs> ah, xaalis ne yeneen saa saa eh, ñaata ñooy ñooy wax yooyu yooyu moom ay kii la ay camouflage la rek ñuy wax <laughs> mais yeneen saa saa am ne duma ko fa fële ci Dul Xuwaysira gisoon nañ lan la waxoon Xunayn déedéet yabna al-Xattaab kenn du ko faat parce que bëgguma ñu naan Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam day faat ay saxaabaam moom yonent alayhi salaam moom dafa yàgg di tontu loolu ñu bari ñoo xam ne da leen a war a dal waaye loolu jombul huwa rasul huwa rasulullah allah wa innaka la ala xuluqin azim wa innaka te dëgg-dëgg yow la ala yaa plafonné yaa ngi ca kaw xuluqin azim baba jikko yu mag te te rëy Allahu kon bi mu leen ne fii waaw ñoom Seydina Amar na ne Seydina yonent bale sa sa bàyyi ñu faat est doo joxe ndigal ñu faat leen mu akrahu an yataxaddasa annaasu anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam yaqtulu asxaaba ndax bëgguma nit ñi naan hee Eh, dégg ngeen Seydina Muhammad de eh, day faat saxaaba bi li mu ci faat kenn manu ko wax mu ne man nag loolu laay bañ bëgguma ñu naan Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama faat li nga xam ne mooy ay ay ay saxaaba waaye xadiis bii nii xam nga waxoon nañ la càllale bi dafa am dafa am problème waxoon nañ la càllale xadiis bi dafa am problème parce que en plus <coughs> mooy fii yonent mi alei salaatu salaam ñoom ñaar ñépp la wax mook say Seydina Xudayfa ak Seydina Ammaar la waxoon naafiq yooyu waaye loolu noonu wérul moo tax xadiis de toute façon xadiis bi dafa am problème léegi nag dinañ la wax li wér hein euh, Seydina Xudayfa moom la ko waxoon mais wax ko Seydina Ammaar radiyallahu ta'ala anhu waxu ko waxu ko woon turu naa naafiq yi te loolu hein lan léegi nga ne moo yow léegi si lii nii lan mooy wane yow lii nga wax ni hein ah, <coughs> ñu ne la parce que yeneen riwaay yiñ la waxoon waxoon nañ ñi ko soloo bari na xoola ci saxiixu imaam muslim luy wane ne du ñépp la ko waxoon sëy naa du du du sëy naa Ammaar rek waxu ko woon te bi li koy njëkk a wane mooy dafa da'if dafa am donf am na donf saxiix imaam muslim rahmatullah imaam muslim dafay nettali eh, eh, benn xadis boo xam ne bu mu jëlee ci Seydina eh, bu jaar ci yoonu Qays ibn Ubaad hein mu ne mu ne qultu li Ammaar moom Qays mu ne damaa wax Seydina Ammaar ne ko fekk mu koy laaj ay question quoi fekk bu koy laaj ay question léegi nañ ci jël ñun li ñu soxal waaw mu ne ci biir tontu bi hein moom Seydina Ammar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu fekk dago laaj ne ko mais dane ko ara'aytum sani'akum hadha fi ma kana fi amri Ali ara'yan ra'aytumuhu am shay'an ahidahu ilaykum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Qays nee damaa laaj Seydina Ammaar ne ko mais <coughs> yéen seen jëf ji ngeen jëf mooy jàppale ngeen jàppale Seydina Ali radiyallahu anhu hein ci mbirum ni nga ci taxawee nekk ci wetam di ko jàppale di ko kii mais loolu loolu noonu ngay def ngeen di def gis nga sani ra'aytum mooy gis nga ngir ijlaal ngir màggal ko ak tamit saxaaba yi nga xam ne tamit ñoo ànd ak moom ci loolu moom Seydina Ammar radiyallahu anhu mu ne ko mais loolu moom ab xalaat la bu ngeen gis vision la bu ngeen am wala boog yonent mi alei satu salaam la bu leen joxoon Seydina Ammar ne maa ahida ilayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam shay'an lam ya'ahdu ila ila an-naasi kaffa yonent mi alei satu salaam amulum ñun dara ce que lu mu leen digoon la mu ne diguñu lu mu digul woon ñi ci des ñun ñépp a yam ñu wax waaw kon mooy mbir mi man damaa gis ne moo lii sama ijtihaad la ca li ma yàlla woon ma xam ne kon lii naa lii li muy wax moom moom moo gën a daj dëgg looloo tax rek ma ànd ak moom waaye du yonent ma lay saar saa ma fi wax dara de <laughs> waaw moom la boo gisee gaa yi caaxaankat yépp nag waaw rawatina chiite ñoom foofu lañ ko mooy lépp ci mystère lañ koy dugal ay téere le téere caché boo gisee seen mbir yi affaire ay caché bari ci parce que li ñuy wax daa leerul rek waaw caché yooyu bañ ko dalee wax ba léegi bañ bañ fi fëllee ba léegi ñu ngi koy wax des siècles et des siècles des mais ëpp na millénaire siit yi na fi di wax li ñuy wax hein ëpp na mille ans dem lañuy wax daan caché caché ba léegi ay ñii caché lii caché lii caché mooy mooy de ñu ne mystère la boo ñëwee alxuraan ñu ne alxuraan vrai bi euh, dafa nëbbu gaa yee ko yor imaam yi mooy waxi caaxaan yooyu mooy la Seydina Ali wala boog ay kii mooy de ñu ne dafa nëbbu ñoom ñoo ko Seydina Ali ibn Abi Taalib moo tax comme ni mu nee sax yi taalibe bi da ko laaj na ko mais yéen yonent bi sallallahu alayhi wasallam da leen a defal benn kayit boo xam ne exclusivement am réservé pour yéen la. ah daa bum leen bindal loo xam ne pour yéen kese la mu ne ko mukk bindaluñu dara loo xam ne dañu koo jago ñun waa ahlul bayt wala kenn loolu amul ba mu des kayit gii ma yor waaw fekk kuufal ne woon mu ne kayit gii ma yor fekk da ko doon yor tout le temps da ko doon def ci euh, jaasi ji mu doon yor wala bant yi mu doon yor waaw xam nga loolu sunna la nit ki bu amee 40 ans commencé di yor bant waaye ñun fil sunna boobu rey waaye dañ koo xamul sax ba di ko rey <laughs> ndax bala ngaa rey dara da ngay conscient ni existe na waaye dañ koo xamul sax waaw ñu yor bant saa yi jàpp ne hé léegi nag màggatum tongorong la alors que yow doxal sunna doxalal sunna nag boo ko xamee ta man ko de waaw <laughs> léegi kii euh, nu mu tudd ci la ko doon def nag mu ne ko xanaa li nekk ci saxiifa gi mu ne ko lan la est-ce que mën naa cee xam wax ko loo xam ne affaire fay yi màng yeeg yooyu niñ koy séddalee ak tamit loolu nga xam ne ja ku xamul këyit googu xam nga ko moo tax mu ne leen lu dul lii te ngir rek ñu gën koo takk la woon waaw loolu kese la ngir ñu ginoon koo mën a takk kese la képp loolu kese la ngir ñu gënoon koo mën a takk meedu leneen kooku bu amoon kon say naar yi nañ na ko yow daa am lu la yonent bi alayhi salaam bindal loo xam ne c'est caché wala yu mel noonu mu ne mukk amul sëy naa Ammaar gis nga moom amul yonent ma amul kenn fii ndax koo xamante ne nii dalaa bindal wala mu digle loo xam ne diggu ko ñu ci des ci yi nga xamante ne nii ñëw defal la pacte na la yow lii bu kii xewee defal lii wa këy wala lii loo xam ne exclusivement réservé pour moom wala yooyu waaye yow fii yonent malay sarsam defaluñu lool de walakin Hudayfata walakin waaye lam ba day Hudayfatu Hudayfa axbarani an rasulillah waaye man Ammaar radiyallahu anhu bi muy wax ni Seydina Hudayfa mu ngi dund wa ah. xam nga Seydina Hudayfa bi ñuy gis tarjama kañ la génn àddina he he he kañ la génn àddina kañ trente-six biñ faatee Seydina Usmaan année bi ci tegu ci la génn àddina waaw Seydina Seydina Ammaar côté yooyu la la faatu moom tamit waaw ci Jamal fa ko faat ci la doon wax naan maarakatul Jamal ci la Seydina Abdullah ibn Amr faat nañ ko fan la bokkoon fële eh ñoom ñoo am dëgg ndax dégg naa yonent ma lay saabsaab ne Seydina Umar <laughs> lii wëg lii wayaw tatu taqtuluhul fi'atul baghiya minal mu'minin kon nag man é saa bàyyi Amr ibn al-As ñi ci des man ma ne alors man sa kon leer ne kon ñeew dëgg am ah. ñoo daj dëgg gi dëgg-dëgg <laughs> ñun dañoo juumoon voilà kon Seydina Hudayfa radi mu ne ko Seyna Ammar ne walakin kon yonent ma sa amul benn pacte bu ma jox jox ko kenn waaw lu mu joxul ñépp waaw mooy kitaabullah ak sunnatul xulafaa rashidun ak alxuraan ji waaw téere bi yàlla beeg sunnaam wa sunnati loolu la jox ñépp waaw insuhum wa jinnuhum sharifuhum wa da'ifuhum waaw góor gi gi nekk nit ak waaw sharif beeg kurul sharif ñoom ñépp lii la leen jox kitaabullah waaw ak tamit wa itrati ahli mooy jàpp leen ci sama famille waaw waaw ahlul bayt <laughs> waaw xam ne comme nim ne ci musnadu imaamu ahmad ci càllale yooyu <coughs> <coughs> léegi kon mu ne euh, walakin kon li am ba des xudayfatu sayyidina xudayfa axbarani moo man ammar an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jële ci yonente mi alayhi salaatu wa nee na xadis mu ngi saxiix imaam muslima luy wane ne càllale bi ñu bu imaam al-Bayhaqi an ibn Lahi an Abil Aswad an Urwa ibn Zubayr lañ ne Seydina Xudayfa ak Seydina Ammaar ñépp la Yonent ma lay saa saam waxturu naafiq yi loolu wérul bi mursal la te wérul li koy wane ne wérul Seydina Xudayfa bu doon xamoon na leen du wax lii nee na man ci Sahih imaam Muslim man dara li tax ma ki walakin li am ba des mooy Xudayfatu Seydina Xudayfa axbarani mooma xabaari an Rasulillah di jële ci ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala kaana nee na fii asxaabi ithnaa ashara munaafiqan minhum thamaaniya laa yadxuluuna aljannata xatta yalija aljamalu fi sammi alxiyaat mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam moo ko nettali moo ko wax moom Seydina Xudayfa ne ko am na ci sama saxaaba yi douze ñoo xam ne ay naafiq lañu isna ñaar ashara dix munaafiqan ay naafiq minhum am na ci ñoom douze yooyu thamaniya huit ñoo xam ne laa yadxuluuna aljannata du ñu dugg aljana mukk xatta yalijal jamalu fi sammil du ñu dugg aljana mukk mukk mukk mukk fot fekk lan du ñu dugg aljana fekk aljamal muy gëléem chameau dudd jaar fekk gëléem jaaru fii sàmmil xiyaat ci gis nga kii puso hein puso puso bu kiiw puso bën bënu puso bu fa fekk gëléem jaaru fa xam nga loolu mantane loolu waxin la rek ne moo mooy du ñu dugg aljana waaw waaw xam nga loolu alquran mu ngi koy wax suuratul Araaf <laughs> ne gaa yooyu gaa yi ne dañu weddi yàlla gaa yi naan du ñu dugg na xatta yalijal jamalu fii sam fi sammil fi fii fii fi fi sammil xiyaat fekk gëleen du dugg ci ci ci ci bën bënu puso loolu mooy li nit ki nga ñëw di ko laaj dara wala di ko ñaan dara moo ne la duma la ko jox fekk xanaa bu ginaar saxee bëñ loolu mooy duma la ko jox ba faw wala ma ne la dellul bu ganaar saxee bëñ nga ñëw ma defal la li nga bëgg loolu mooy duma la ko ma sa defal waaw parce que ganaar ah xamewuñ ko muy sax bëñ waaw lii façon wax boobu la mu ne kon Seydina Xudayfa moo ma nettali na ma sama saxaaba yi am na douze personnes yoo xam ne naafiq lañ waaw am na ci huit yoo xam ne duñu dugg aljana lu dul daal di dugg ci bën bënu puso waaw am na ci beneen riwaaya boo xam ne ba léegi hein ci riwaaya imaam Muslim raxmatullah alayhi foofu dane inna fi ummati ithnay ashara munaafiqan laa yadxuluuna aljannata xatta yalija aljamalu fi samni alxiyaat thamaniyatun minhum takfiikahum day addu ay adduba dubayla siraajun min naarin yadharu bayna aktaafihim xatta yanjuma min suduurihim waaw yonent ma lay saar saam foofu ba léegi ci saxiixu imaamu muslim ibn al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam Seydina Hudayfa nee na mooy nettali Seydina Ammaar ah mu ne yonent salaam nee na sama xeet am na douze yoo xam ne du ñu dugg aljana mukk fekk gëléem duggul ci bën bënu puso samaaniyatun minhum huit ci ñoom mooy huit mu waxoon fële rek ah takfiikahum du dubay la moom moom dina la doy mooy yow yonent na la saar saam ñi li nga xam ne mooy chargé wu ci mbiru gaa yooyu huit ci ñoom mooy at Dubai la mel na dañ ne ko waa luy Dubai la mu ne siraajun ab jumla waaw min naarin ci safara boo xam ne yazharu day feeñ génn na ak taafim seen diggante mbagg yi xataa yan juma ba ni nga xam ne ci lay jële waaw yéeg ba noot min sudurihim seen xol yi waaw mooy noonu la ñuy faatoo dañuy lakk ba faatu ñoon waaw kon loolu mooy wane ne kon Seydina Xudayfa riwaaya ba la wérul en plus càllale ba waxoon nañ la ko te ne la imaam al-Bayhaqi ñaari càllaleen yooyu wéruñu te waxoon nañ la ko kon nag du dëgg-dëgg ki nga xam ne mooy Seydina Xudayfa ak Seydina Ammaar ñoom la bokk waxandoo ñi nga xamante ni ñooy naafiq yi voilà waaw moo tax imaam Ibn Isaaq rahmatullah yi daal na koy solo imaam al Bayhaqi moo ko jëlee ci moom ci Dalaa'ilun Nubuwwa ci càllale boo xam ne eh, <coughs> ci imaam Ibn Ishaq moom moo ko nettali foofu nag eh, <coughs> dane foofu liy dëgëral li nga xam ne moom la kiy wax moom laa wax nii ta moo nekk saxi imaamul muslim te xo imam Seydina Xudayfa bu doon yonent bi wax ah. mooy ñooñu mbooloo moom doon ko bëgg a kii faat douze la ñu ñoom ñooñu nag la doon wax ñoom ñooñu la doon wax imam Ibn Ishaq rahmatullah alayhi moom ci càllaleen bi dafa tudd seeni tur nee na ah yonent bi salaam foofu dane innama a'lama bi asma'ihim Xudayfa ibn al-Yamani wahdahu moom kese la ko xamal xamalu ko keneen na ah. mooy sey naa kii Xudayfa kii euh, sa pa euh, nu mu tudd Ammaar ko xamalu ko de yonent ma la saa saa naa Xudayfa dongu dongu la ko xamal waaw te loolu moo taxoon Seydina dar daa doon wax ca xadiis ba ni sax Imaamul Buxaari raxmatullah alayhi doon wax ñoom Alqama <laughs> ba mu ñëwee alxama <coughs> ba mu ñëwee fële Sham Syrie fële ca Sham bilaadu Sham eh, Damas ñëw ci jàkka ji doon wax ne yàlla na ko yàlla na buur yàlla def mu dajeeg ju baax waay rek mu dajeeg Seydina Abu Darda waaw radiyallahu taala anhu wa ardaa fekk mu jóge woon Kuufa nag léegi bokkoon na ci lam ko doon laaj fekk de bañ doon jàng nam de mooy am looy wute ci côté jàng yi mu koy laaj nekk di moom diw daa jàng nii diw wax ni mu ne ko yéen mu ne ko yow foo jóge mu ne ko kuufa mu ne ko eh, kuufa nga jóge mu ne ko waaw mu ne ko yéen alaysa fiikum saahibu sawaadi wal wisaadi est-ce que yéen nekkul ci yéen ki nga xam ne moom mooy ki boroom as mooy kooku secret yonent bi alayhi salaatu salaam wala wisaat wisaat wisaat mooy ñegenaay voilà mais ñegenaay waaw mooy fi mu doon kii da doon jël ay dàllam yorooloon kay dàllam fu mu ko teg waaye wisaat mooy ñegenaay mais ñegenaay it mën na nekk le secret li ci jubluwaale ndax buñ naan waxtaanal ak sa ñegenaay mooy loo xam ne da ngeen di secret waaw moo degaloon na ko ci ne ko alaysa fiikum saahibu sirri alladhi la ya'lamuhu ghayruhu imaam mooy Seydina Xudayfa saxaaba yi dañ ko xame woon lool keneen Yonent bi alayhi salaam da koo xamal yoo xam ne xamalu ko keneen mais nag du affaire naafiq yi kese déedéet du lool kese waaw du lool kese moo tax mu naan ko mu ne ko ah yéen est-ce que newul Kuufa ki nga xam ne mooy saaxibu sirri boroom boroom mbóot mi muy sirru rasulillah secret yonent bi alayhi salaam bi nga xam ne alladi laa ya'lamuhu ghayru keneen xamu ko mu ne ko kooku Xudayfa jublu waaw mu ko moom ba léegi Seydina kii ne Seydina Xudayfa mu ne Seydina Xudayfa mu ne alay ko mu fiikum alladi ajaarahu min alsheytaani ala mu ne yaani ammaara nga mu ne ko nekkul ci yéen abu darda alqama yéen mooy ñii ñépp kuufa lañ noonu mooy lu tax la wax loolu la waaw kay no naa kii euh, bon lii la woon Seydina Xuday kii euh, Abu Darda radiyallahu anhu daa am lu mu doon jàng alxuraan am ñu naan ko waay xaw a wu nii bon yow Abu Darda ñii ngay jàngi alxuraan bi côté bi nii moom léegi nag mu ñëw doon ko laaj ne ko yow yow bi mu gisee xam mu ne ko yow kuufa nga mu ne ko kuufa laa jóge mu ne ko ah di ko laaj ndax ñooñ ñépp newuñu fa mu ne waaw léegi nag mu ko doon gaaral façon njàng mi ne ko jàngal saar sàngam mu jàng mu ne ko wallahi mu ne ko lii lii mooy njàngum Ibn Mas'ud mu ne man kay nii laa ko xame woon ba ñii nii tax ba ma nara dégg di déng déng ci sa façon njàng <laughs> doon ko xamal nag mooy ña ne fam mooy sëriñam yi ña ne kuufa ay ponkal lañu ah waaw yow ay ponkal ñoo nekk sa sëriñ waaw waaw est-ce que newul foofu ko nga xam ne buur yàlla moom moo ko musal ci shaytaane ci lisaanu ci lam nañu yonent ma lay sax muy Seydina Umar te gis nga loolu tamit li koy wane mooy Seydina Umar radiyallahu anhu liy wane ne Seydina Xudayfa kese nañ koo xamaloon mooy xadiis bële wérul kenes moom la Seydina Umar doon wax ne ko ma lay maa ngi maa ngi lay dagaan yow Xudayfa nga wax ma est-ce que yonent ma lay sax sax boolewuma ci ñi nga xam ne bam lay xamal naa féq yi que man bokk naa ci est man dafa bokk ci ñim la siteel ne la man ci naafiq yi laa bokk waaw Seydina Omar radiyallahu Seydina Xudayfa ne ko déedéet te nag nekkatuma fi di di ku fi ñëwaat di ma laajati lool du ma la tontu parce que bu manuma nekk tamit di wax euh, ndax bu bu dee lool la ku nekk ñëw man la déedéet mooy kon ñi nga xam ne ñoo des tam ñu jàpp ne naafiq la en plus mooy loolu yow daal bu ma la ko waxee dootuma ko wax kenn waaw kon Seydina Xudayfa kese la xamaloon tur ñoon voilà moo tax xoola <coughs> xoola riwaaya riwaaya kii beneen riwaaya imaam al-Bayhaqi boo xam ne mu ngi jaar ci yoonu Muhammad ibn Salama Salima Salama ah an an an abi an abi abi isxaaq an al-A'mash an Murrat ibn Murran al-Bakhtari an Hudayfa radiyallahu anhu sayyidina Hudayfa nettali foofu mu ne kuntu aaxidan bi xitaami naaqati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam aquudu bihi wa Ammaar yasuuqu naaqa gis nga fii mooy différence lu ñu waxoon sànq ca xadis bële fii sayyidina Hudayfa radiyallahu anhu nee na man damaa téye woon goju naagaay yonent bi alei salaatu salaam waaw Seydina Ammaar nag mooy ki nga xam ne moo doon wommat gëléem gi aw mais si ki sàkkale ci gaa yi ci ci ñuy ñettale aw ana asuuqu wa Ammaar yaxuud wala rek muy man maa doon euh, conduire Seydina Ammaar moo téewoon kii mu ne xatta ida kaana bil aqabati ida ana bi ithnay ashara raakiban qad i'taradu ñu nee ci kaw aqaba bi ci lañ gis ithnay ashara waaw muy douze ay waru yoo xam ne ñu gaaral ci aqaba bi ci kaw montagne bi qaala fa an fa anbahtu rasulallah ma yëgal ko yonente mi alei satu selaam fa saraxa bihim yonente mi alei satu selaam daal di leen yuuxu fa wallaw mudbiri nañu daal di daw wan a ginnaaw fa qaala lana rasulullah yonente bi sallallahu alayhi nañu hal araftumul qawma est-ce que xam ngeen nit ñi mooy xam ngeen gaa yooyu naa ñu ne ko laa ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qad kaanu mutalathimine mu ne yoneen ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ah xamuñ leen de ndax ñoom dañoo kabule woon dañoo defoon muuroon seen xar kanam yi walakin na qad arafna rikab waaye nag xam ne nañu war waay de qaala yonent bi alayhi salaatu wa salaam sayyidina Hudayfa nee na mu nañu haa'ulaa'i al-munaafiquuna ilaa yawmi al-qiyaama wa hal tadruuna maa araadu mu ne leen nag gis nga ñooñu noonu ñoo leen gis ci kaw montagne ñooñu ñooy naafiqi ba yawm al-qiyaama loolu nag tekkiwul na ñoom rek kay naafiq mooy ñooñu ay mooy ci naafiq la ñuy dee loolu la bëgg a wax waaw haa'ulaa'i al-munaafiquuna ilaa yawmi al-qiyaama mooy ay naafiq la ñuy doon bu bés wahal tadruna ma araadu ne leen est-ce que xam ngeen lan lañ bëgg xul naa nee nañ lan lañ bëggoon lan lañ namoon xul naa nee nañu ne la ah xamuñu ko de qaala moom sallallahu alayhi wa sallam mu ne araadu an yazhamu rasul an yazhamu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fi al-aqabati fa yulquhu minha nee na yonent mi alayhi salaam ne leen liñ bëggoon te namoon ko mooy dañu bëggoon a bousculer yonent bi aleyhi salaatu salaam ci kaw montagne bi puus ko waaw ba mu daanu jóge ci kaw wadd ci suuf daanu ci suuf ci suufu xur wi ñee na xul naa ñun s saydna Xudayfa mooy nettal mu ne xul naa ñu ne ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wala tab'athu ila sha'irihim hatta yamata ilayka kullu qawmin bi ra'si saahibihim nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam ñu ne ko ah mook sëy na Ammaar mais yow ndaw yàlla sallallahu alayhi mais manoo yónnee ci seen njaboot yi mooy seen kilifa yi nekk ci biir armée bi armée Tabuk ci wàllan saa lañ mooy seen ku nekk mooy ay kilifa li gis yoo xam ne ñooy seen kilifa ñii ñooy seen kilifa nga yónnee ci ñooñu ci biir armée bi seen kilifa yi bu ko defee ñu livrer ku nekk livrer ka nekk naa fekk ci sa biir booleen leen ko laajee dinañ leen ko jox waaw ah léegi nag qaala yonent bi alayhi salaatu salaam leneen laa akrahu an yatahaddasa an-naas an yatahaddasa an-naasu an yatahaddasa an tatahaddasa al-arabu baynahaa anna Muhammadan qaatilan qaatila bi qawm waaw hattaa idaa azharahu Allahu bihim aqbala alayhim yaqtuluhum mu ne man li may bañ déedéet ma def loolu parce que xam nga lu may bañ man rasulullah damay bañ arab yi di nettali di wax di wax naan euh, Seydina Muhammad de qaatala bi qawm dafa dafa utiliser ay nit xareek ñoom mooy ba mu ba mu soxlaa yeneen ma ne saab-saab mooy yii yëpp dafa jar a bàyyi xel waaw mooy yow bul di def rek naan man je m'en qu'est-ce qu'ils vont penser de ce que sama yoon newu ci déedéet yonent ma lay saab-saab mooy buur yàlla kese tax ngay def mais mais quand même nekk koo xam ne tamit danga naan man je m'en foutisme boobu laay doxal yeneen ma lay saab-saab moo gën ñépp waaw ah, te pourtant danaan lii duma ko def parce lii laay bañ moo xew conséquence waaw ah, ñaata baax lu bëggoon a def defu kon nañ la toju kaaba ji tabaxaat ko ala qawaidi ibrahim mu daal daw def si kiiwu seydina ibrahim alayhi salaam mais defu ko walla sayyidatu Aïsha parce que su si gaay sa ñii bu dul woon ñuy ay tuubeen lañu ñu ñu tuubee yàggul konoon te kon naa ko def loolu du lu baax mais defu ko waaw ak yeneen mooy bari na yoo xam ne fii it loolu mu ne lii ñii nga xam ne comme Zul Xuwaysira ñoom ñoom nga xam ne mënoon nañu la faat dañu ñu ko def parce que lee te faatu bii ab ab ab koo xam ne kii jaasi lislaam tegu na ci kawam lool kay lu baax la waaye mu ne du ko def mu ne man nag damay ragal damay damay bañ bopp damay bañ laa déedéet duma wax duma yónnee ci seeni kilifa ngir ñu livre ma leen déedéet loolu duma ko def ndax ak an anta al arabu damay bañ arab yi di nettali seen biir di waxtaan seen biir baynaha naan anna muhammadan qaatala bi qawm hatta ida azharahu llahu bihim aqbala alayhim yaqtuluhum damay bañ arab yi naan ah sayyidina muhammad xool ko rek xool leen lii lañ la doon waxal lii lañ doon wax lii lañ doon bi daloo dafa jël ay nitam mooy ñi ko tox ñi ko jotoon a gëm bi nga xam ne ci la soxla bëgg ay loxo bëgg mais bëgg ñu ko jàppale mu mu utilise ñooñu ah xare xare ñoom ay noonam ba pare bi mu gañee ay noonam summa ginnaaw hatta ila azharahu Allah ba buur yàlla def mu noot ay noonam ah bihim jaarale ko ci ñoom ñooñ mu doon mu doon doon ko jàppale ci xare yi bàyyi ba loolu lépp am aqbala mu mujj dëgg dëgmal ci ñoom alayhim yaqtuluhum di leen rey loolu laay bañ moo tax bàyyi leen ki ñëw ñu du ma la ci faat kenn ndax naafiq tamit kenn du ko faat mooy kenn du ko faate noonu xam nga euh, mooy jihaad yaa ayyuhan nabiyyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiina waghluz alayhim xam nga suñu borom mu ngi ci suuratu tahrim ha yaa ayyuhal ladina amanu jaahidil yaa ayyuhan nabiyyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiina waghluz alayhim wa ma'waahum jahannam wa bi'sal masiir daraba allahu mathalan lilladina kafaru imra'ata nuuhin wa imra'ata luut kaanataa tahta abdayni min cibaadina saalihayn faxaanataahumaa falam yughniyaa anhumaa min allahi shay'an wa qiila udxulaa nnaara ma'a ddaaxiliin waaw foofu noonu bim naan yaa ayyuha nabiyyu e yow ndaw yàlla li yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaahidil kuffaar xareel ak kuffaar yi ñooñ mooy xar jaasi wal munaafiqiin ak naafiqi ñoom lan la lañuy jaa xare ak ñoom jaasi la ñuy xare ak ñoom déedéet déedéet bu doon loolu la Abdullah ibn Ubay nañ ko bu yàgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam faat na ko bu yàgg déedéet waaye mooy lam waxoon ca saaru fe fële oh, fu mu ko waxoon ca saaru saar 17 mooy saar ba Israaïl ah mooy wa jaahidhum bihi jihaadan kabiira jihaadal ak ñoom bi jaar ci sa jihaad googu ci alquran voilà alquran daj argumentation bu leer xam-xam bu leer buy tukkee ci borom bi subhaanahu wa taala noonu la ñuy xeex ak naafiq moo tax naafiq yi naafiq moom jarul toog di xuloo bul xuloo moom ah, da koy man da koy may tribune da nga koy may tribune si da koy may foo xam ne fu muy waxe naafiq moom yow bu fi nekk di daggasanteeg moom te yow comme que xamoo kan mooy naafiq yi hein comme que xamoo mooy bu fi nekk di soupçonner nit ñi comme niñ la waxoon nit day rafet njort waaw te nit di nga gis loo xam ne ngay jàpp ne lii day wane naafiq alors que du naafiq alors que moom du naafiq comme niñ gise woon Seydina Maalik ibn Duxsum eh moom war nañ ko gis sax fan yi eh, amaana tey tey tey tey ñu gis ko tey tey tey Seydina Maalik ibn Duxsum <laughs> pour wan luy gën wane ne non seulement fekke wan na Badar waaye ak leneen ak leneen <laughs> yaa doon wax naan maalikum nu dux sub naafiq la yonent ma saa saa ne eh déet déet déet déet lool bu ko kenn wax laa wax waaw man xaw ma ci moom lu dul ne dafa sopp buur yàlla dafa sopp yonent bi alayhi salaam sopp buur yàlla voilà. te moom shahida badra fekk na ghazwatu badr kon nan ngeen mën a waxee ne malikum nu duxtum naafiq la kon mooy kom ko xamoo yooyu mooy naafiq yi gis nga xam nga nooy xare moom mooy mooy xam-xam gis nga fii yi li leen gën metti li leen gën a metti mais nekkul gaa yi suñu gàmmu yi ñuy def ah loolu il faut que soit très clair mais loolu dafa dérangé sax yéefér yi yéeféer yi ci boppam suñu façon gàmm yi ni ñu koy defe loolu déranger wu leen euh, par contre sax loolu moo leen gënal au moins ñu mën ñoo canaliser ci leen loo xam ne mooy ab ab ab ab lu ab woru la mooy da foog ne yow yaa ngi ci dara ndekk newoo ci tus waaw newoo ci dara dara ñoom xam nga ne loolu déranger wu leen suñu gàmm yii suñu façon yi cant yi ñuy def loolu déranger wul benn naafiq waxatuma laab yéefir déranger wul kenn bu ngeen bëggee sax ñu àlleen saal bu ko defee moom da ciy amaale tribune nga koy mayaale bu ñëwee wanewaale fa ngir wan ne moo gën a kii gaa yi eh, gis nga moom ni mu jàppe mbir yi te nag comme que foofu leer na ko ne gaa yi fay waxtaan du ñu wax lu am wala li ñuy nettali du dëgg wala li ñuy nettali teguwul fenn lool du ko déranger mënu koo déranger ay histoire la ñuy nettali histoire yi ñuy nettali dëgërul moo tax loolu du ko déranger mais bés bu fekke woon ak gàmm goo xam ne lañ fay wax <laughs> mooy ay ay ay dañoo dugg ci àtte yi ay joxe loxo jigéen dafa xaram <laughs> waaw ay kii mooy dugg ci yooyu ay ku dul julli kii wa gii gii àtte yi dóor woor ñoom asaka ñii ak tamit yuy sellali yooyu moom nga gis naa fekk yooyu duñ ci sawar quoi moo tax ñoom moom ni ngay xeexee ni ngay xare ñoom mooy argumentation bu dëgër mooy xam-xam bu leer bu tukkee ci yonent bi alayhi salaam waaw moo tax ñooñu leen gën a sonal noonu ñoom ñoom ñooy ñi nga xam ne xamuñ nu ñu leen di def ñoom naa fekk yi waaw moo tax. yow boo gisee àddina bi liy yàqu ba ëpp hein yow bul découragé bu dee yàlla may na la dara ci xam-xam leeral ko rek leer na ko bul xool ban conséquence def ko li wajhillaahi ta'ala jeex na jeex na waaw jeex na ñooñu yow lañ gën a rek waa ji nga xam ne moo taxaw fële yore ngàngoor yu bay mais xam ne ne kii moom àndul dëgg de toute façon même bu dee dañ ko koo yaakaari àndul ak moom moo tax ñooñu seeni xarit lañuy doon waaw xaritu naafiq yi lañuy doon parce que ñooñu ñooñu dañuy dañuy dañ leen di jàppale ñuy gën a camouflé wu mooy wa jaahiduhum bihi jihaadal ak ñoom ci alquran ji jihaadan jihaad kabiran gu réy gi mooy jihaad gu gi ah waaw mooy xam-xam bu leer naññ nga koy leeral te buur yàlla képp tax ravager nga naafiq yi seen xol yaa ngay bitaa gaz mu ngay tàng jër te deesu ci man lëf as lëf dara duñ ko ci man <laughs> mooy ci alxuraan ngay kii de moo tax ah jataayu diine bu boo xam ne diinee tax loolu du leen neex waaw waaw moo tax bëgguñu sax ay dund yonent bi alei salaatu salaam ni ku ciy wax lu leer bëgguñu laa déglu te bëgguñ duñ bëgg yow say mbir siiw yàlla tere ngay wax xadiis waaw waaw yuuy yaay yaay xanaa amuñ leneen lu ñu wax xadiis yi wóorul day commencé nag dugal dut boppu nit ñi bon ñii ñu naan ñoo ko solo bon ñii nii bon il faut voir quoi eh parce que con parce que adu leen arrangé loolu képp la kon naafiq yi <laughs> naafiq yi ñoom garaaw nañu ah léegi ñaan yeneen ma saam ne ah man daal loolu lay bañ damay bañ arab yi di wax seen biir naan Seydina Muhammad dafa utiliser ay nit ñu jàppale ko ci diineem ji ba mu gañe ba buur yàlla def mu féete kaw mu mujj di leen faat waaw summa qaala Seydina Xudayfa nee na ba léegi riwaay imaam al-Bayhaqi bi jaar ci imaam ibn Isxaaq an riwaay abi Isxaaq abi isxaaq waaw an il amash an amr ibn murra an abi al-bakhtari an xudayfa ibn al-yaman sayyidina xudayfa ibn al-yaman ah riwa fële Muhammad ibn Maslama mais pas Muhammad ibn Maslama saxaabi de nan la Muhammad ibn Maslama di jële ci ibn Abi Ishaq waaye voilà léegi kon yonent mi aleyhi salaam ba pare nee na summa qaala sayna Hudayfa nee na après mu teg ci lii ne allahumma armihim bid la nee na mu ne allahumma buur yàlla yàlla na nga leen sànni ak la xul naa nee na ñu ne ya rasulallah yow ndaw yàlla waaw wama dubayla lan mooy dubayla mu ne shihaabun min naarin yaqa'u ala niyaati qalbi ahadihim fa yahlik mu ne benn jumla ci safara boo xam ne day dal ci xolu ci xol waa kenn ci ñoom mu daal di koy faat mu daal di koy alal ñoom ñooy ñooñu ñoonu lañuy hal koo ñoom waaw ñoom lañuy fal al koo wal iyaadu billaah wal iyaadu billaah waaw ah léegi nañ nañ jeexale riwaay imaam imaam Ahmad bi diñ waxoon bi sanadin hasan xam nga am na luñ ci waxoon waaye àggale wu ñu ko woon hein foofu Seydina Abu Tufayl mu ne lamma aqbala rasulullahi sallallahu alayhi wa bi nga xam ne ci la yonent mi alayhi salaatu salaam daal di dëgmal min ghazwati Tabuk jóge ghazwatu Tabuk amara munaadiyan dafa digle benn aji woote mu woote fanaadaa mu woote ne inna rasulallah kene ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam axidun bil aqaba fala yaxudha ahad yonent mi salaam ci kaw montagne bi lay jaar bu ci kenn jaar ah fa baynama ba nga xam ne nag rasulullah digal nit ñi leen yéen jaar leen ci suuf ci xur wi moom mu jaar ci kaw mu ne bi nga xam ne yonent mi alayhi salaatu wa salaam ci lay jox yaquuduhu di dem yaquuduhu Hudayfa wa yasuuquhu Ammaar kee di tegtal mooy di wane yoon bi kii di wommat voilà mooy nekk ouvreur li ñu naan ouvreur <laughs> ouvreur comme gaay bu ñuy dox ci foo xam ne ci ci àll bi ci savane bi ñu yor ay jaas yi ngir mën a frayer ay chemin ut fu ñuy kii ki nga xam ne mooy jiitu ngir mën a yor jaas yi di dóor ñax yi di wadd ngir ñu man di jàll keneen ki téye ci kii bi mooy comme loolu voilà yaquuduhu wa Hudhayfa yasuuqu sànk waxuma ko won de yaquudu waaw wa Xudayfa Seydina Xudayfa wa yasuuqu Ammaar Seydina Ammaar di wommat id aqbala rahtun mutalassimuuna ala rawaahil ci noonu am ay gaay yu kay kangulewu daldi pro daldi nëbb seen xar kanam yi ci seeni kaw warwaay fa ghashu Ammaaran wa huwa yasuuqu bi rasuulillah ñu daldi wër Seydina Ammaar fekk moom mu ngi radiyallahu taala anhu mu ngi wommat yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne waqbala Ammaarun yadribu wujuuha rawaahil fii nii mu ne Seydina Ammaar moo moo leen dëgmal di dóor xarkanamu seen waru waaye fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu wax Seydina <coughs> yonent bi alayhi salaatu salaam wax Seydina Xudayfa ah, ne ko qudd qudd mooy gaawal gaawal qudd qudd xatta habata rasulullah ba ni yonent bi alei satu salaam di wàcce falamma habata nazal bi mu àggee mooy ñu gaaw bi mu àggee foofu nag nasala mu wàcc ci war waay wi waraja Ammaar Seydina Ammaar dellu qaala yaa Ammaar hal arafta alqawm mu ne Seydina Ammaar est xam nga gaa yooyu qaala qad araftu ammata rawa arrawaxil xam naa xàmmee naa li ëpp ci li nga xam ne mooy seen war waay yi de waaw war waay yi daal laa xàmmee mu ne wal qawmu mutalasimun ndax gaay dañoo kaguluwe de dañoo kaguluwe de kagulewu yow yonent ma lay saar-saam qaala mu ne ko hal tadri ma araadu yow Ammaar ka xam nga bëggoon qaala allah wa rasuluhu a'lam mu ne ya buur yàlla ak ndawam be xamkat mu ne araadu an yanfiru bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa yatrahuhu dañoo bëggoon daal di bëbbal mooy ki def benn attroupement foofu ba Ah, yëngal foofu daal di sànni yonent ma lay ci kaw montagne min alal jabal mu jóge ci kaw montagne wala yaazu billah qaala fa saara rajulan min ashaabi nabi sallallahu am benn waay Seydina Ammar daal di amoon ku mu joteeloon ci saxaabay radiyallahu anhu fa qaala waa ji ne ko nashattuka billah kam ta'lamu kaana ashaabul aqaba est-ce que xam nga maa ngi lay dagaan ci ndax xam nga ñooñu mooy gaay doon bëgg sànni yonent bi sallallahu alayhi bi xam nga ñaata la mu ne ko arba'ata ashara 14 qaala in kunta fihim faqad kaanu xamsa ashara waa ji mooy ko boo bokkee ci ñoom kon quinze la ñuy fa adara waaw rasulullah sallallahu alayhi wa sallam minhum thalathata thalathatan yonent bi alayhi salaatu wa salaam daldi Eh, nangu ngànt am na ci eh, fële musnad eh, kii bi dane fa àddada am na benn kii bu àddada mu compte ci ñoom treize non ñett fa qaala ma sami'na munaadiya rasulillah mu am ñett ñoo xam ne ñoom ñoom dañoo ñëw ne yonent bi aleyhi salaatu ci ñoom ñoo xam ne ci ñoom lañ bokkoon ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ah ñoo ñun moom yëguñu woon loolu dégguñu woon bi nga naan bi nga doon wax ne bu kenn jaar ci kaw waaw wa maa alimna ma araada al mooy ñetti ci ñoo xam ne ci groupe bi lañ àndoon ñu ne ah ñun nag yëguñu woon ne ñooñu loolu lañ naroon de dañoo gisoon ñu yéeg rek ñu yéeg te ma dégguñu woon sax que bu fi kenn jaar ne ñépp jaar ci suuf loolu dégguñu ko waaw Seydina Ammaar ne fa qaala kon mu ne ashhadu anna isna ashara albaaqina xarabun lillah waaw kon mu wow mu ne yonent ma ne kon 14 la arba'ata mu am ñeent ñett ñoo xam ne ñoom dañ leen cee génne kon luy des onze waaw waaye Seydina Ammar bi muy wax moom douze la wax waaw mu ne maa ngi seede ci buur yàlla ne parce que dane waa bu dee ne yow ci nga kon quinze lañu kon ñetti génn waa bu dee boobu day des douze mu ne maa ngi ashhadu anna ithnay ashara albaaqiina xarbun lillahi wa lirasulihi fi lxayaati wa dunya wa yawma yaquumu al-ashhaad Seydina Ammaar ne maa ngi seede ne douze ci ñoom ñuy xeex ak buur yàlla lañ ah, ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam ci dund gu jege gi ak bés bi nga xam ne ci la seede yépp di taxaw kon loolu mooy li gaa yi naroon loolu moo jëm ci mbiru kàccoor yii nii nga xamante ne nii dañ leen a démasqué voilà imaam ibn Isaaq nag imaam ibn Isaaq nag nekk na fi tudd seeni am na foofu dafa tudd seeni tur waaw <laughs> dafa tudd seeni tur ne yonent ne waa diw ak diw la diw ak diw la diw ak diw ak diw mais bon loolu amaana jarul ñu ciy jaar waaw di tudd ay tur tudd na tur yi ne ñii ak ñii ak ñii ak ñii ñoom ñooñu la woon ñooy ñi nga xam ne ñoo bëggoon a faat yonent mi aleyhi salaatu salaam moom imaam ibn Isxaaq boo demee siiratu ibn Hishaam danga ko fay fekk waaw voilà waaye loolu dinañ ñëw ci côté boobu insha allahu taala moom nag imaam ibn Isxaaq <coughs> ci loo xam ne mooy riwaaya bon bu tudd euh, tur yi euh, bi nga xamante ne nii ci la leen tudd ba pare ci Dalaa'ilu Nubuwwa dinañ gis après ci xew-xew bi am ci kanam euh, lu xaw a niroog lii incha allah hein kon mu lim ñooñu bi mu leen limee ba pare ci Dalaa'ilu Nubuwwa ci Dalaa'ilu Nubuwwa mooy ba bu imaam al-Bayhaqi ginnaaw bi mu laajee ñooñu ñoom Seydina Ammaar ndax xam nga ñu ne noonu xamuma leen de Seydina Xudayfa Seydina Xudayfa mu ne noo xaw ma leen waaye xàmmee naa seen kii nee na yonent mi aleyhi salaatu salaam dane ko dinaa leen bu subaa dinaa la ko wax dinaa leen dinaa la wax eh, ñooy ñoon waaw waaw ne ko wasa uxbiruka bihim inshaa allahu inda as-subh wajhi as-subh waaw nee na <coughs> yonent mi aleyhi salaatu salaam ne leen loolu parce que càllale boobu imaam al-Bayhaqi moo ko solo newul ci ci siiratu Ibn Hishaam parce que dane moom axbarana Muhammad ibn Abdillah al-Haafiz qaala haddathanaa Abul Abbaas qaala e, Muhammad ibn Yaqub mooy Abul Abbaas mooy Muhammad ibn Yaqub qaala nee na haddathanaa Ahmad ibn Abdil Jabbaar qaala haddathanaa Yuunus moo ibn Bukayr an ibn Ishaq annahu qaal voilà ñu wokk foofu sax moom ni mu tàmbalee xadis boobu dafa wuteeg yeneen yi mais presque benn la rek dane fa lamma balaga rasulullah saniya ba mu jógee euh, di ñëw ba àgg boobu ci Aqaba naadaa dafa woote munaadi rasulillah aji wooteeg yonent bi alayhi salaatu salaam koo xam ne moo ko digal mu woote ne am xudu batnal waadi fa huwa awsa'u alaykum fa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa qad axada saniya waaw ne leen jaar leen yonent bi alei saatu salaam nee na ngeen jaar <coughs> ci xor wi moo gën a yaatu pour yéen parce que xaar ma koy trente mille buñ naree yéegandoo montagne wóorul mu ne leen jaar leen foofu moom nag dina jaar ci kaw voilà léegi gaa yi bon ba niñ gis sànk ba léegi naafiq yi waajal ko ngir loolu <coughs> bi mu laajee Seydina Xudayfa mu ne xaw ma leen waaye xam ne naa seen waruwaay yi nee na mu ne ko nag ah inna qad axbarani bi asmaa'ihim wa asmaa'i aabaa'ihim mu ne Seydina Xudayfa buur yàlla xamal na ma seen tur yi ñoom waaw ñooñ buur yàlla xamal ma na ma seen tur yi ñooy ñan buur yàlla xamal na ma ko wa asmaa'i aabaa'ihim ak seen turu bàyyi buur yàlla xamal na ma seen tur yi ak seen yi bàyyi waaw te nag te dinaa dinaa la ko dinaa la ko xamal dinaa la ko xamal yow Xudayfa dinaa la ko xamal dinaa la wax ñooy ñan <coughs> loolu bu ci inquiété wu bu subaa waaw nee na fa antalaqa hmm? ida asbax fa asbaxtu fa ajma eh, fa fa lamma asbaxa qaala nee na yonent mi alei satu salaam nag ba mu kii dana da da woote ne ko du woowal ma diw ak diw ak diw ak diw ci noonu noonu la ko waxe ba mu xam mooy ñan mu ne fa jamaahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent mi alei satu salaam daal leen dajale ah wa huma wa hum isna ashara rajulan alladina xaarabu allaha wa rasulahu sallallahu alayhi wa sallam wa araadu qatla fa axbarahum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi qawlihim wa mantiqi wa mantiqihim wa sirrihim waaw wa alaaniyatihim wa attala wa attala allahu azza wa jalla nabiyahu ala dhalika bi ilmi waaw mu ne yeneen tibale sa sa bi mu neen dajalee bañ ñëw hein mais càllale imaam ibn Sa'd bi gis nga ni mel gis nga ni mel mooy nag càllale bi wérul de voilà ndax imaam nisam moo ko nettali mooy lii nii sax mooy wérul parce que yonent bale sarsam woow woow dajawu leen woo leen di leen kii loolu moom wérul de toute façon lii imaam ibn Isaaq moo ko wax mais mais solo mooy càllale bi wérul voilà mooy càllaleem <coughs> wérul de nee na bi ñëwee nag kon mu daal di leen wax li nga xam ne xabaare leen yëgal leen li nga xam ne moom lañ waxante woon seen biir ñoom seen kàddu yuñ nii ak seen <coughs> lañ jàppoon mu nekk seenu secret ak li feeñ ci ñoom yépp mu yëgal leen ko mu ne buur yàlla moo ko wuññil moom yonent bi alayhi salaatu salaam ci xam-xamam bu rëy moom amul lu ñuy takk bu ñu mënula takk mu yonent moom borom bi subhaanahu wa taala ci la ko xam ne mu ne ñoom wa maatal isna ashara munaafiqiina muhaaribiina lillahi taala wa rasuli waaw mu ne ñoom ñooñu noonu faatu waaw mooy ñoom ñooñu noonu douze yooyu yëpp faatu nañ nekk ay naafiq nekk ñoo xam ne ñu doon xeex bi Yàlla la ñu leen xeex azza wa ndawam bi sallallahu alayhi wa mu ne wa daalika qawluhu azza wa jalla wa hammu bima lam yanaalu ñoom ñii nag la mu ne ñii nii aaya boobu nekk ci suuratu ali imran hein non maanaam suuratu tawba suuratu baraa di wax aaya boobu wa hammu ñu bëgg bi maalam yanaalu ci loo xam ne ñoom du ko jote waaw mooy bëgg buñ bëggoon a faat yonent ma lay sarsam waaye buur yàlla dox na diggante ñoom waaw ci dëppug Tabuk gi nii ñu ko doon waaj faat buur yàlla moo dox diggante ñoom lool ñu bëggoon a jote te ko jote mooy bi mu doon wax naam ci suuratu tawba yaxlifuuna voilà mooy loolu mooy xam nga aaya bële biñ la doon sànq tahrim la ne woon bu mel noonu dafa nekk suuratu tawba yaa ayyuhan nabiyyu muy aaya 73 bi yaa ayyuhan nabiyyu jaahidil wa ma'waahum jahannamu wa bi'sal masiir yaxlifuuna billahi billahi maa qaalu walaqad qaalu kalimata alkufri wa kafaruu bacda islaamihim wa kafaruu bacda islaamihim wa hammuu bimaa lam yanaaluu wa maa naqamuu illaa an agnaahum allahu wa rasuuluhu min fadlihi fa in yatuubu yaku xayran lahum wa in yatawallaw yu'adhibuhum allahu adaaban aliima wa in wa in yatawallaw yu'adhibuhum allahu adaaban aliiman fi dunya wal aaxira wama lahum fil ardi min waliyyin wala nasiir mooy aaya boobu dafa xaw gudd nag mais lañ soxloon mooy fi mu naan ndax dana yaxlifuuna billahi dañuy waatal buur yàlla ñoom naafiq yi nga xam ne moom laa la wax yow nabiyu yow seydina rasulillah mu yonent balay saar saam ne jaahidil kuffaara xareel ak yéefér yi wal munaafiqiin ak naafiq yi ñoom wax nañ ne ñuy xare ak naafiq yi du dóori jaaside déedéet mooy xujja bayina xam-xam bu leer nañ wajaahidhum bihi jihaadan kabira di wan preuve di ko teg te duñ ci man dara waaw waxlun alayhim nga mer nga tar mer ci seen kaw taralal ci ñoom amul looy bu bul nooy ci seen kanam de waba waahum seen dëkkuwaay nag ëllëg jahannamu mooy safaraaw jahannam wa bi saaka ñaaw aka bonal la nga xam ne mooy mujj googa de waaw yaxlifuuna billah ñoo mën a waatal buur yàlla maa xaalu boo leen démasqué ñuy wax ay mbir comme lu ñu wax noonu bëggoon la faat dañ lay waatal na ñoom masuñu ko wax wala xatte dëgg-dëgg xaalu wax nañ kalimatal kufri wax nañ baat bi nga xam ne nag mooy baatu yéefér de waaw wakafaroo ñu weddi bande islaamihim ginnaaw ba nga xam ne lañ gëm nañ ne lañ gëm wa xëmmoo ñu bëggoon faat la ñu xëmmoo mooy ñu bëggoon naroon wa hammu ñu nekkoon lu mu doon mébét te moom lañ bëggoon lool ngir fàtt la waaye bi maa lam yanaalu loo xam ne buur yàlla nag mayu leen ci ñu am accès di ñu accès ci waaw mayu leen ci ñu man ko mooy moo law moo la aar ba seen loolu noonu antuwul c'est imaam ibn nag ne loolu nag ci la aaya boobu wàcc waaw ne moo tax mu ne wa zalika qawlullahi bi leen yonent bale saar dajalee di leen wax li ñu wax ak li ñu yéene ak li ñu doon xalaat ak li ñu wa ñëw ba koy def ah ngay weddi ñu ne moo taxit dañoo dee ñoom ñépp nekk ñoo xamante ne nii dañoo ah, <coughs> nekk ñuy xareek buur yàlla subhaanahu wa ndawam bi sallallahu alayhi wa nag la aaya boobu di wax naan waxam moo ñu bëggoon mooy faat la bi maa la bëggoon mbir moo xam ne lam yanaalu buur yàlla jàppandalu leen ko léegi nag loolu mooy nettali bi jëm ci wàllu woowu léegi nag al imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi mu kontine mu ne summa aqbala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallama xatta nazala bi di awaan baladun baynahu wa bayna almadinati saa'atun min nahaar waaw mu ne summa ginnaaw lii biñ jógee Aqaba ah, ak la fa xew yooyu ñu continuer dox mooy dala tënkal li ci des yëpp après daal mooy événement beneen bu mën a kii mooy summa ginnaaw bi aqbala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam daldi dëgmal daldi dëgmal hatta nazala bihi awaan ba ni muy wàcce bërëb bu ñu naan zi awaan waaw <coughs> mu wàcc ci bërëb boobu muy zi awaan waaw baladun nga ne ko mais bërëb bi fu mu féete bërëb boobu ana fu mu féete mu ne bërëb boobu bayna mu ngi nekk diggante baynahu diggante zi awaan wal madinati saa waaw ab diir la mooy waxtu la rek digganteem mi dina waxtu la mooy soreetul de mooy léegi ñu ngi jege Medina de ah ñu ngi waaja a dugg réew ma de waaw taaba Tayba ñu fay waaj a dugg si de waaye mu def escale mu wàcc. bi nga xam ne dernier escale mooy zi awaan zi awaan léegi nag ba mu fa wàccee ana lan moo xew lan moo xew bërëb boobale di zi awaan ah loolu lépp nag insha allahu taala lañu war a gis muy dernier kon ligne droite dernière ligne droite pour agsi fi nga xamante ne nii mooy madinatul munawwara